a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin. nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaquulul imaamul hujja. abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyyu rahimahullaah fi kitaabihi. riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa waahid wa sab'uun. wa anil Gharri al-Muzani radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innahu la yughaanu ala qalbi wa inni la astaghfiru allaha fil yawmi mi'ata marra rawaahu muslim rahimahu allahu ta'ala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahu allah rahmatan waasi'a mu dikk ñun ci suñu chapitre bi nga xam ne mooy avant-dernier ci kitaabu Riyâdous-Sâlihîne ñu nekk ci jotaay bii ñu génn ubbi woon nañ buntu boobu muy téere bu mujj bi muy kitaabul istighfar walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ wàllu wu njëkk bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum wa maskanahum amin mu indi woon côté laaya yi ci wàllu alqur'an li nga xam ne fi la borom bi di digle di dellu ci boppam jaam yi war a dellu ci borom bi tabaraka wa taala te ko ñaan mu jéggal leen suturaal leen aaya bi ñu mu jëwoon gis mooy bi al imaam ne wa qaala taala walladina ida faaluu faxishatan aw zalamuu anfusahum dakaru llah dakaru llaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dunuba illa allah bani aayi jeexe mu ne wal ayatu fil baabi kasiratun maaluma aaya yi wax ci wàllu wii ci wàllu istighfar di ñaan borom bi suturaak yàlla jéggalu yàlla ah loolu ci aay koy wax ci alquran yu bari la leen xam la te seen borom tey ñu comme niñ ko waxoon ni war a dugg ci xadiis yi onze xadiis yi indi ñu war ci comment tàmbalee bu njëkk bi muy xadiis mille huit cent soixante-neuf mu ne wa an al-Agharr al mu ngi boo xam ne mu ngi tuddoon moo doon turam bokkoon ci qabila bu rëy waasoo wu rëy ci arab yi muy waa Muzayna hmm? ci ah, waa Muzayna nga xamante ne nii waasow bu rëy la woon nga xam ne sorowuñu woon Medina noonu al ahar mii nag radiyallahu anhu c'est pas la première fois ñu gis fi xadiisam lii mooy ñaareelu xadiisam te mooy dernier buñ ko gis ci Riyadus Salihin biñ ko njëkkee gis mooy xadiis numéro quatorze waaw waaw hadith numéro quatorze moom la moom lañ ko jëkkoon a gis mim ne woon wa anil aghar doon baabu tawba <laughs> mooy ginnaaw moo doon deuxième bunt ginnaaw li jëm ci al ikhlaas ak yooyu chapitre bi ci tegu woon fa lañ ko gisoon mim ne woon wa anil aghar ibn yasar al muzani foofu indi woon na turu baayam radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha nnaas tuubu ila allahi wastaghfiruhu fa inni atuubu fil yawmi mi'ata marra voilà te moo am lëkkaale mag kitaabul istighfaar di waaw ak baabul istighfaar mu ne woon foofu al-Agharr ibn Yasaar al-Muzani radiyallahu anhu mu ne ne yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yaa ayyuha nnaas yéen nit ñi ila allah dee leen dellu ci seen borom wastaghfiruhu dee leen ko ñaal mu leen di jéggal di leen pardonner tey effacer trace ya bañ leen a jàppe li ngeen def ak trace ya kay topp du leen jàppe benn du leen toppe dara waaw fa inni man atuubu fil yawmi mi'ata marra waaw ndax damay dellu ci borom bi tabaaraka wa taala man yoon saa sam ci bés bi mi'ata marra téeméeri yoon loolu waxoon nañ ci foofu taxawoon te dinañ gis xadis yi muy indi yam tegoon foofu moom lañ di wax ci suuf ginnaaw suñu xadis bi kon xadis bi 1869 mu ne wa anil Aghar al-Muzani mu ngi jële ci Seydina al-Aghar al-Muzani radiyallahu anhu annahu qaala nee na anna rasulallahi boog naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na innahu dëgg-dëgg la yughaanu mooy day muur dina muur ala qalbi ci sama xol waaw wa inni te bu boobaa man yonent may saasaam naa nekk la astaghfirullah dinaa ñaan njéggal sama borom tabaaraka wa taala fil yawmi ci bés bi mi'ata marra premier yoon mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim waaw al imaam Muslim ibn al-Husayn non Muslim ibn al-Hajjaj <laughs> ibn Muslim al-Qushayri Abu al-Husayn voilà <laughs> an-Nisaburi Muslim de Nisabur rahmatullahi ala al-jami' léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet Serigne am al-Imaamu Ahmadu bunu Muhammadu bunu Hanbal indi na ko rahmatullahi alayhi ci musnadu eh, ki nga xamante ne nii. al-Kuufiyiin hadiisul Aghar al-Muzani naka euh, beneen mbokku taalibeem moom euh, imaam ab Muslim di al imaam Abu Daawud ñoom ñaar ñu nekkoon taalibe imaam Ahmad rahmatullahi alayhimaa nu ko kitaabu salaa baabun fil istighfaar al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moom da benn bërëb la ndénd ci ñaari version Allahu akbar Allah léegi mu ngi koon di ci kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu istihbab al istighfar wal istikthar li mu di téere bi wax ci tudd yàlla azza wa jal ak di ñaan ak tuub di dellu ci borom bi ak di sàkku mu lay jéggal buntu bi nga xam ne moom la leen suraax yi def soppu sàkku njéggalu yàlla wal istikthar minhu ak di ko bari mu ne haddathana Yahya ibn Yahya wa Qutaybatu ibn Sa'id wa Abu Rabi' al-Ataki rahmatullah ala al-jami' mun jële ko imam Muslim euh, euh, Abul Husayn ci ñetti sëriñam rahmatullah alayhim mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nekkal na suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlaahum siiwoon ci euh, Rayhaanatu Nisaapur mu Yahya ibn Yahya al-Minqari ñi ne Minqari la at-Tamimi mooy Khurasani an-Nisapuri rahmatullah alayhi gane àddina 142 génn àddina 226 ak sama beneen sëriñ wa Qutayba tu de Qutayba ibn Sa'id de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani yu gane àddina la 148 génn àddina 240 deux cent quarante moom la génn àddina rahimahullah wa Abu Rabi'a al-Ataki sama ñetteel sëriñ di Abu Rabi'a al-Ataki di euh, Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki si yoon Abu Rabi'a az-Zahrani al-Ataki al-Basri al-Baghdadi rahmatullah alayhi génn àddina la deux cent trente-quatre rahmatullah ala al-jami' mu ne jami'an ñoom ñëpp an Hammad ñu jël ko ci Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al azraq rahmatullahi alayhi gane àddina quatre-vingt-dix-huit génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi am na wute qaala mu ne Yahya mu ne sama sëriñ bu njëkk bi di Yahya moom kaddu yii la utiliser rahmatullahi alayhi dane axbarana Hammad ibn Zayd moom tudd na askane la na ko ne Hammad ibn Zayd an Thabit rahmatullahi alayhi mu jële ci Thabit ibn Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri génn àddina la cent vingt-trois rahimahullah an Abi Burdata bu jëlee ci Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari ñii ne Haaris la tuddoon ñii ne Amir ibn Abdillah ibn Qays ñii ne noonu Abu Burda la tuddoon nga xam ne juge la woon di doomu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu al-Kufi yu génn àdduna 103 am la wute rahmatullahi ala al-jami' an Abi Burdata non wala wax nañ ko an Abi Burdata an al-Aghar Abu Burda mu jëlee ci al-Aghar mu ne an al-Aghar al-Muzani wa kanat lahu suhba voilà muy jëlee ci al-Aghar al-Muzani daal Agharr ibn Yasaar al-Muzani ñi ne Juhani la woon euh, bokkoon ci waa Kuufa fa la dëkkoon euh, rahmatullahi rahmatan waasi'a di saxaaba voilà comme que siiwul bokkul saxaaba yu siiw yi moo wa kaanat lahu soxla amoo amoon nag àndaal ak yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ndaw jalooxey rahmatullahi alayhi hmm? waaw <laughs> léegi mu ne anna rasulallahi muslim bii rek la ci beneen bi mooy xadisam bi ñu tuddoon sànq te ñu gisoon ko xadis 14 boobu la ci teg voilà loolu la kon waaw mu ngi noonu aywa léegi kon on continue mu ne anna rasulallahi sallallahu qaal innahu la yughaanu ala qalbi wa la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marra voilà xadis baa ngi nii nii ñoom al imamu muslim abul husayn rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a daal di indee léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne ci lañu gis lii kon mooy xadis bi xadis la nag boo xam ne <laughs> lenn ci boroom xam-xam yi dañ ne noo xadis bii moom daa bokk ci yi nga xamante ne euh, mooy seen maanaa xamuñu ko ko waaw dinaa la lu tax mooy la yugaanu bi mooy affaire bi waaw parce que martabaay yonent bi alayhi mbindeef daju ko waaw fa borom ba mbindeef daju ko te dafa am yoo xam ne ay préalable la yoo xam ne nit ki da koo war a xam nga ne ma moom bala nga wax nii man nga leeralal xadiis bi pour ma jëli nga wax ma ne waaw xadiis dana innahu la yughaanu ala qalbi dëgg-dëgg dina muur sama xol wa inni taman la astaghfirullah may sàkku njéggal yàlla fil yawmi ci bis mi ma téeméer yoon loolu waxoon nañ ci jotaay bi ñu génn istighfar boobu waaw li yaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar waxoon nañ te yeneen ak bokk yeneen taam yi alayhim saa sax ñeneen ñi bu ñuy ñaan njéggalu yàlla bokkuñu du tout ñun ay jéggalu ñañu ñaan jéggal ci ay bàkkaar yu ñu nekke yàlla jéggal ñu non seulement bàkkaar ba te tracé ca war a topp ak tabiat ya mu bañ ñu koo toppi te faral ñu lépp waaye di ko ñaanaale sax mu soppil ñu yu ñaaw yooyee xasanaat ulaa'ika alladhiina yubaddilu Allahu sayyi'aatihim xasanaat loolu ñun la waaw mais yonent Yàlla Musaa salaam ñoom du ñun ñeneen ni ñuy ñaane ay njéggal yooyu bokkuñu même bu dee même kàddu yi la ñuy utiliser astaghfirullah c'est pas la même chose te loolu taxawoon nañ ci ndax ñoom maasumuuna la la ñoom ñëpp boroom bi moo leen ñoŋal ci ni mu leen bindee mooy xaqiikaay ku ci nekk ni la borom bi bindee Abdullah c'est impossible muy def lu ñuy tudde mooy yàlla wala loo xam ne ak ndëngte la jamais waaw yonent yi loolu la leen borom bi façonné ñoo tax ñoom seen protection depuis avant leur naissance ba nit ñi ñëwee àddina ba nañ fiy jóge duñu nekk lu dul ci lu neex yàlla kon kooku xam nga ne bu nee astaghfirullah ak ñun ñii bu buñ nee astaghfirullah nga xam ne ñun daanaka léeg-léeg suñuy nelaw sax dañ koy xaw a compter mooy yàlla parce que ñu ngi nelaw ngir gën a récupérer ngir ñu xëyee mooy yàlla ñenn ñi moom nelaw boo leen di takkale bàkkaar ci ñun ndax boo nelawee rufi al qalam yëkkati nañ bindukaay bi wa anil naa'imi hatta yastayqiz yonent saa saam ne yëkkati nañ bind xalima gi ci kiy nelaw ba keramu yeewu ñu bari nga loolu ñuy dimbali loolu mooy suñu phase de ñàkk def bàkkaar sinon bu ñu yeewu di tàmbal walla iyaazu billaah xam nga ku mel noonu bu taxawee naan astaghfirullah ko kooku mel na comme yonent yi alayhimu salaam wal iyaadu billah kon loolu ay préalable de tawhid la yoo xam ne nit ki da koo war a xam mu leer léegi dama léegi nag euh, baat bii nag looyu waan foofu la affaire bi ne moo tax mu am xam-xam yoo xam ne al imaam al asma'i rahimahullah waaw moom bi ñu ko laajee ci hadis bi moom ne noo hadis bi moom manu cee wax waaw allahu akbar humul ulama <laughs> mooy hadis bi non manuma cee wax mu ne kon boroom xam-xamu lu nga mag bi waxoon nañ fi mbirum benn bés waaw mu ne xadis bii de bu doon law kaana qalbu ghayri nabi sallallahu alayhi wa la takallamtu alayhi bu doon ne xadis bi day wax xolu keneen ku dul yonent bi alayhi moom la ne la yu xaanu moom la am lu muy muur koronte kon man a asmaa dinaa ci mën a wax rahimahullah mais nag comme que yonent bi la loolu du géej gu ma mën a xii euh, xuus ndax borom bi mosaluma lu tax ma man cee wax réalité boobu dama koo nëbb kon loolu moo tax ak tawakkuf la ci def loolu nag mooy aadaab yi teggin yi war boroom xam-xam bu ne la nga xam boroom bi xamal la ci nga wax ci te yàlla tax la mu la xamalul nga yem fa nga yem parce que dafa bokku ci xam-xam nga xam say limite waaw nga xam say limite ne lii moom xaw ma ko moo tax ku mel ñoom Imam Suyuti ñoom dañ jàpp lii minal mutashabih la dafa bokk ci yi nga xam ne dafa lënt waaw alladi laa yu'lamu maana kene maanaam xamuñu ko moom loolu la wax moom moo tax même ci alfiya bi mu ngi doon wax mu ngi doon duñu xadis bii di wane ne yi nga xamante ne mutashaabih la mooy yow booy jàngale xadis moytu yooyu quoi parce que après da nga koy gaa yi mais doo ko mën a leeral moom noonu la ko jàppe waaye loolu mooy tamit moom itam daa wax li nga xamante ne mooy moom fi mu tollu li mu xam waaye wa fawqa kulli dhi ilmin alim lañu boroom bi wax te suuratu Seydina Yuusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ci kaw boroom xam-xam bu ne am na ku ko féete kaw waaw te boroom xam-xam yi dañoo wuute wuute boo xamante ne kamaa baynal mashriqi wal maghrib waaw am na ñoo xamante ne parce que lépp ci yonent bi alayhi salaam lay tukkee quoi xam-xamu yonent bi alayhi salaam daa ku ci nekk xam-xamu l'islam bi boroom xam-xam yi ku ci nekk daa am loo taaw gis nga xadiis Seydina Jibril boobu li tax mu nekk loo xamante ne dafa capital ci boroom xam-xam yow la ñaa xadiisu Jibril alayhi salaatu wassalaam bi yonent bi alayhi salaam bi mu koy laaj naan ko mal islam mal iman mal ihsan gis nga lool boroom xam-xam loo gis ci xam-xam fu mu taxawee ci yooyu am na ñoo xam ne nag ñett yépp lañ jël ñoo ñoo ñi ci gën a mag ñooñ ñooy donoy sayyidina Muhammad yi sallallahu alayhi yu mag yi mooy ñi nga xam ne dañoo taxawu lislaam bi imaan bi ihsan bi nga xam ne fépp ay géej la ñun dul jeex ndax dañoo nekk lu tax duñ jeex parce que géeju yoneen saa sallam lañ fi la den borom bi sóob ñooñu xarit yu mel nii ñoom ñoo ci mën wax dëgg-dëgg ku mel noonu manoo ko ne bon yow nag bu ci wax dara déet bu loolu manoo ko wax li ñuy bañ mooy kuy wax loo xamul wa ma shahidna illa bima alimna ñun duñu fekkewuñ duñu seede lu dul li ñu xam li ñu seede daal li ñu fekk la ñuy wax te li ñu xam lañuy ñuy yem ku wax nag li nga xam ak fa lay la yàlla yemloo gi gam la yemloo nga yem fa kooku tooñu moo tax al Asma'i rahimahullah daal di yem fi ko yàlla yem loo ak loolu ne man lii bu doon xolu keneen la man cee wax waaw mooy imaan boobu islam lépp lu jëm ci xam-xamu fiqh boroom xam-xamu fiqh yi moom lañ taawu fuqaha yi faqihuna yeeg faqih yeeg yooyu fuqaha yi loolu lañ taawu ci xam-xamu yonent bi alayhi salaam muy facette boo xam ne ci yonent saa salaam nañ ko jëlee. moo tax xam-xamu fiqh bi ay hadith la alquran ak hadith yi la ñoo koy aliment ci la ñuy tibb di ci def seen istinbaat di ci jëli li nga xam ne mooy atte yi ak nan la ñuy jaamoo yàlla ci biti nii côté beneen côté bi muy al imaanu boroom xam-xamu pas-pas yi al fiqhul akbar waaw ilmu tawhid yooyu ñoom imaan boobu tamit yonent bi alayhi salaam facette boobu ñi ko yor ñoom tamit côté boobu la ñuy taxawee al nag ñoom ñoo gën a kawe te kenn du àgg foofu lu dul nag borom bi yii nii yu nii dala koy nànduloo waaw yu njëkk yi ñooñu nag ñooy nga xam ne mooy ah, buñ ko misaaloon ab garab ak garab walillahi al masalul yonent bi alayhi salaatu salaam muy sajaratu bu rafet googu nga xam ne moo dàq lépp fuqaha uy écorce bi la ñeex mooy ci kaw nii garab gi boo dóor kii ci kaw waa liimaan mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy kii yi euh, ñi ñi taawu côté côté liimaan bi euh, xam yooyu ak géej yooyu ñoom ñooy boo jàllee écorce bi ji ni ci tegu waaye al ihsan ñooy cœur bi nag ñoom ñooy cœuru affaire bi dëgg dëgg cœuru arme bi ñoo ñoo fa ne xolu arme bi ñooñu ñoo ko mos te ñooñ la ko yàlla wan ku àggul foofu nag ku duggul ci kër boobu wala borom bi am lum la mosal même boo ci ñoom hadis bu mel nii bien sûr ci mutashaabih yi lay bokk yi nga xam ne dañoo lënt waaw parce que ki muy wax la quoi mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam akmalul xalqi alal itlaaq xol ci dina mat ci mbindeefu yàlla yi ci luñ doyal waaw xol bi dina dale ci boroomam bàyyeekoo ci boroomam di dellu ci boroomam kese te masu cee ndox laa yaftur abadaa waaw nga xam ne sàbbaalu malaaka yeeg seeni jaamu yàlla boo ko présenté ci kanamu en face xolu yonent bi saa saam day mel ni laa mel ni day mel ni lu seey waaw day mel ni lu seey xam nga ne xolu kooku kon moom bu waxee ci boppam li muy wax képp kenn manu la prétendre ne man xam naa kon lan la jublu ci waxam bi waaw loolu képp kenn manul taxaw di ko prétendre lii nag laytaay la bu mag ci hadis bi waaw waaw kenn bañ a nekk koo xam ne yow borom bi yow ci écorce bi nga yem léegi firee ko ñi nga xam ne ñoo yem ci écorce bi jàpp ne lii kese la mooy bu boobaa yow fi nga yem nga wax waaw <laughs> waaw xanaa malaaka yi sax sa suuratu saafaat loolu lay wax wa ma minna illa lahu maqaamun ma'luum amul ci ñun malaaka yi loolu ku nekk ci ñun am na maqaama boo xam ne bu ñu xam la ca ngay yépp waaw am na koo xam ne malaaka yi moom laa doon wax bi ñuy tàmbale xam say limite dafa bokk ci xam-xam yi gën a dina tax doo dugg ci lu sa yoon newul doo amanteewu ci loo xamante ni xamoo ko te loolu dalay may personnalité wax li nga xam fi nga xamul nga ne ah lii xaw ma ce n'est pas mon domaine demandez à un autre bu dee am na un autre bu la ko gën a xam wala seeti leen keneen bu dee xamoo keneen man moom xaw ma waaw kay <laughs> loolu nag moo am ci hadis bi manoo ne man ni ma ko tekkee kese nii laa dégg borom xam-xamu fiq yi li ñu wax lool kese la mën a doon déet bu boobaa yaa ngi juum de à vrai dire lii ñi ko ñi ko ñi ci borom bi mosal lañ koy mosal te ñoom dañ leen mosal. mais xaqiiqaay wax ji dëgg dëgg dëgg dëgg borom bee ko xam tabaaraka wa yonent bi sallallahu alayhi waaye nag dinañ ko mosal ay nit seeni ndono ndono yonent bi alayhi salaam xam-xam bi ci yonent sallallahu alayhi wa xam ba di ko wax loolu kenn ñool kenn werantewul nag amul beneen mbindeef bu ko xam ci loolu mais nag am na lu mu leen ciy mosal lu leen borom bi di mosal ci loolee muy mëmbëstal mu am solo ci affaire bi waaw waaw moo tax al imaam as-Sindi tam dëkkoon Medina def xaasiya yi ci musnadu imaam Ahmad ay musnadu ay ay sunanu Ibnu Maaja ak yooyu mu ne law mu ne lii nii de wa xaqiqatuhu binnadari ila qalbi nabi sallallahu alayhi wa sallam la tudra la yugaanu parce que la yugaanu li muy tekki mooy dina muur comme li al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah bi muy sarah xadiis bi ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne qaala ahlu lugha mu ne waa làkk bi nee nañ mooy domaine u arabe lépp lépp l'épistémologie étymologie et l'étymologie bokk l'étymologie de la langue arabe mooy les linguistes nee nañ rahmatullah alayhim al ghaynu bil ghayni al mu'jama mooy al ghaynu ci la mooy mooy mooy mooy mooy bi noo bi ayn la bu am tomb wal xaymu xay nuun bu njëkk bi nuun la jeex bi leen bi miin xaymu mu ne bi maanan mooy ñoo bokk ay synonyme lañ mooy li di tekki la bee di tekki mu ne wal muraadu huna li ñu ci namm fii nag ci hadis bi maa yataghashsha al qalb mooy li nga xam ne day muur xol bi waaw kon loolu al imam as-Sindi rahmatullah alayhi mu ne euh, mbir mi rahmatullah alayhi mu ne gis nga affaire bi wa haqiqatuhu kanta sa réalité bi nazari ila qalbi nabi mooy muuru boobu ci xol yore saa saam nan lay demee loolu moom sa réalité mooy nekk-nekk gi laa tuddraa loolu du lees di xam wax naa la ba léegi mooy ñoom ku nekk waxe mooy li ñuy waxe mooy fi ñu toll waaw wa inna qadrahu sallallahu alayhi wa sallam ajallu wa a'zam mimma yastur fi kathirin min al awham te gis nga dayob yonent bi sallallahu alayhi wa moom laa tàmbalee woon sànk dayoo sallallahu fa boroomam ajal moo gën a màgg moo gën a rëy mag wa a'zam gën a màgg ci li nga xamante ne yaxturu mooy rot fii kasiirin li ëpp te mooy lépp minal awhaami ci lu nit di mën a def def le di jàpp di di jëli naan peut-être yoneen fii la loolu amul benn xel bu ko mën a joxe waaw kon nag bu boobaa fa tafwiidu lii daal ne ñun daal xamuñu yo gëm nañ ni ko leen saa sala waxe kanta xaqiqaam bi dañ koy bàyyeeg yàlla dëgg-dëgg lan la tafwid fii mislihi ci hadith yu mel nii ahsan loolu moo imaamu Suuti même ci alfiya bi loolu la wax comme niñ la ko doon waxee sànq comme nag daal ne daal ah ñun daal nakilu ilmahu ila dañuy wéer delloo xam-xamam wax ji ci yàlla loolu daal moo gën waaw <laughs> waaw léegi <laughs> après mu ne naa am al qadrul maqsuud dayo bi nga xam ne moom lañ jublu bil afhaam yi loo xam ne dinañ ko mën a comprendre ñun su ñu xel yi mafhumun lu ñu mën a xam te mu nekk lu ñu mën a xam wa huwa te moom mooy annahu na alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moo yonent sallallahu kaana nekkoon na yaxsulu lahu doon na ko euh, euh, dal xaala ay xaal yoo xam ne daa'iya yuy wootee yu koy jëme yu koy puus di ko woo tamit ndax lu nekk ay signaux la yu jóge ci boroomam yoo xam ne moom lay wax ak moom yu koy woo di ko xëcc ilal istighfar ci di ñaan boroom bi jéggal ko di ko laañ jéggal fa yastaghfir bu ko defee bu gisee signaux yooyu mu daal di alaamaat yooyu màndarga yooyu mu daal di ñaan boroom bi jéggal kulla yawmin bés bu nekk mi a téeméeri marra téeméer yoon fa kayfa ghayruhu kon nag keneen ko dul moom moom lan lañ koy wax